ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba ci tarjama seydina Ka'b ibn Malik ci ghazwatu Tabuk ghazwatu Tabuk ci tarjama seydina Ka'b ibn Malik alayhi ridwaanul Malik ci jotaay bii weesu gisoon nañu ak duggam ci lislaam mu bokk ci ñu njëkk a dugg ci lislaam min al ansaar li annahu shahida al aqaba fekke na bay'atul aqaba waaye fekkewul woon ghazwatu badrin te loolu lépp mu ngi ko nettali ci xadiisam bu gudd bi nga xam ne mu ngi ci saxiixayni ani saxiixa imaamu Buxaari ak saxiixu imaamu Muslim ibnul Xajjaaj al-Qushayriyu an raxmatullaahi alayhima mu ngi ci saxiix imaamu Buxaari ak saxiix imaamu Muslim na ko noonu ci waa ahlu siyar imaam ibnu Isxaaq jële na ko ci imaam az yi mi nga xam ne mooy pivot bi mooy madaarul xadiis ñu ngi woon nag ci nettali boobu ci xadiis boobu ñu ngi agsi woon fi nga xamante ne nii mooy ci ghazwatu Tabuk bi nga xam ne ci la aleyhi salaatu wassalaam digalee nit ñi ñu waajal ndax dafa bëgg xare jeeg romain yi te avant loolu xareem yépp da ko doon nëbb di wane lu wuteeg fa jëm ba dernier minute la ko nit ñi yége waaye ghazwatu Tabuk ci juróom-ñeenteelu at mi ci mois rajab moom aleyhi salaatu wassalaam daf ko teele yëgle wax nit ñi ana fan lañ jëm ak ñan lañuy dajeel ak soriwaay ba fa jalla comme li seydina Ka'b ibn Malik wax mu ne fa jalla lil muslimiina amrahum li yata'ahhabu uhbata ghazwihim mu daldi leeral wane feeñal ngir jullit ñi seen mbir mooy xare bii ngir ñu man koo waajal waajtaay wi nga xamante ne moo war agsi woon nag fi nga xam ne neena keroog Tabuk xare yi yonent mi alayhi salaatu salaam yépp fekke naa leen ba mu des Badr ndax Badr xare taxu leen woon a jóg am njëgg lañ doon jëli muy caravane Quraysh ayra Quraysh buur yàlla dogal xare am seen diggante waaye loolu taxu leen woon a jóg waaye benn xare bi nga xam ne dew ma ci xare yonent bi alayhi salaam mooy tabu te keroog laa gën a nekk en forme ci laa gën a am moyen ngir bokk ci xare waaye keroog dew ma ndax falaa nekk tout le temps ma naan xaara tey tey suba tey tey suba ba ni jullit ñiy génne madinatul munawwara ba ni ñuy xare bay jeexe mu leer ma ne sax si trop tard waaye ak a neexoon malgré tout ma jëloon sama waruwaay ndax amoon naa ci ñaar demoon même bu ma leen dabee ci yoon wi baaxoon na waaye nag malgré tout defuma ci dara mu ne saa bu ma masoon a génn nag li ma doon gën a attristé gën maa teg ci njàqare mooy ne doonuma woon dajeek ci mbedd yi kenn kenn lu dul koo xamante ne nii rajulan maghmusan alayhi nifaaq koo xam ne dañ koy jame ne naafiq la koo xam ne jullit ñi ñoo naan naafiq la te xam nga ne moos ku saxaaba yam ni diw naafiq la naafiq la ñu mel noon rekk laa doon gis ci mbedd Medina yi aw walla boog rajulan waa xam ne góor goo xamante ne nii mimman azara mimman azara min allahu min ad-du'afa ci ñi nga xam ne góor ñi nga xam ne buur yàlla moo nangu seen ngànt bokk ci ñi nga xam ne ñooy waay néew yu doole ñi waaw loolu nag waxaale woon nañ li imaam alxaafiz ibn kathir wax ci albidaaya wan nihaaya bim ne pour récapituler ñi nga xam ne ñoo demul woon gazwatu Tabuk tamanoon a dem en tout cas te ci aaju dem xare ñeenti façon lañu woon ñoo xam ne ma'muruuna ma'juruun ñoo xam ne yonent bi aleyhi salaatu salaam moo leen digal ñu toog comme Seydina Ali ibn Abi Taalib hein te dañuy am pay ku fa dem ak kan mu ne beneen pa beneen façon bi mooy wa ma'zuruun yeneen façon nit ya fa desoon te demuñu mu ne wa ma'zuruun wa humu du'afaa'u wal mardaa mu ne ñeneen ñi nga xam ne ñoo ci tegu mooy ñi nga xam ne dañ ñoom buur yàlla moo nangu seen ngànt waaw laysa ala al ama xarajun wala ala al marid xarajun wala ala al araji xaraj waaw ñooñu amuñu problème di fekki xare comme silmaxa yi comme ñoom seydina amr wala abdallah ibn ummi maktum waaw ñi nga xam ne dañoo am ak laaj gi tamit ñooñu it buur yàlla bàyyi may na leen ñu bañ a dem waaw ak ñi nga xam ne dañoo feebar feebar boo xam ne manoo ci ànd xare ak ñi nga xam ne dañoo feebal ba daanaka manuñu dara mu ne ñeneen ñi ci tegu ñoo ñooy ñetteel bi mooy ñi nga xam ne ñooy ah, ak ñi nga xam ne ñii nag fi lañ boole ñi nga xam ne ñoom amuñoon possibilité dem waaw wala ala alladina ida ma atawka li taxmilahum qulta laa ajidu ma axmilukum alayhi tawallaw wa acyunuhum tafiidu min addamci xasanan an laa yajidu ma yunfiqun allah muy ñoom seydina al-Irbaad ibn Saariya ca al-Bakkaa'uun seydina abu muusa al ashcari ak mbokk ashcari yuunay ak ñoom Ulba ibn zeydin radiallahu taala an il jamii waaw mu ne ñii amuñu problème du càggante ñi nga xam ne du buñ ñëwee ci yow di ut loo leen waral ngir ñu mën a fekke jox leen lu ñu fekkee xare bi nga ñëw ñu ñëw ne nga ne leen awma lu ma leen waral ñooñu amuñu benn problème ñooñu amuñu ñooñu nangu naa seen ngànt waaw ba nga leen ko waxee ñu nga dëpp di dem wa ayunuhum seen bët yi tafiidu mu ngi bëbb di sotteeku damaan ci ay xasanan ñu nekk ñu triste ñu jàq xasanan ndax triste gu dugg tristesse njàqare gu leen dugg bi nga xam ne amuñu loo xam ne moom lañuy dépenser waaw waaye innama sabilu dina ñëw ci yooyu <laughs> gaa yi nga xam ne damuñ fen wawu mar ni yaa saa yi yooyu ñoom ñooy problème bi waaw ñooñu nag dina ñëw ci ñoom dina ñëw ci ñooñu ñi nga xam ne ñoom dara ñoom amoon nañu le waaye nag dañoo demut ñoom ñoo demut quoi waaw ñooñu nag moom amuñu ngànt kon ñooñu ñooy ñan ñi ñoo ñii dañ leen di boole ci groupe bu njëkk bi dañ leen di boole ci group bi nga xamante ne mooy bu njëkk bi mooy bu deuxième bi ñi nga xam ne ñoom ci du'afa u yeeg marda yeeg ñooñu ak ñi nga xam seen ngànt dañ koo nangu ñetteel bi mooy wa usaatun woon ñoo xam ne nag ñoom dañoo mooy ndigalu yonent mi alayhi salaatu salaam keroog mooy ba mu nee génn leen waajal leen ba sonn te dinañu ñëw ci njàngat yi kene gis nga keroog dem tabu farata la woon xam nga jihaad ba ñuy wax affaire jihaad waxoon nañ la jihaad fardu kifaaya la waaw fardu kifaaya la mooy farata xam farata joo xam ne bu ko ñenn ñi taxawee wàcc na ñi ci des bu ko kenn nag taxawewul ñépp ay amandoo bàkkaar bu dee la tax ñu war koo taxawee la tax ñu war a def jihaad dafay ne jullit ñépp maase ñépp toog di xoole loolu day nekk li nga xamante ne ñépp am bàkkaar mais du tout le temps lay nekk farata yoo xam ne dañ naan woy ay année bu nekk rek na gaa yi dem xare ji déedéet mooy il faut la tax ñuy xare il faut lay waral xare ne fi bu dee lay waral xare dafay ne kenn jógul nga xam ne mbir mi du làmmiñ a koy faj waaw loolu nag wax nañ ne mooy autorité yi du dialogue du dara koy faj mbir mi xare moo koy faj Ah, mu fa mu nekk farata ju taxaw bu ci ñenn ñi taxawee wàcc na ñépp mais bu ci kenn taxawul nag mooy ñépp ay am bàkkaar waaw mais am na jihaad foo xam ne waxoon nañ la yoo xam ne nag jihaad dafay nekk farata waaw day nekk farata ci nit ki mais loolu waxoon nañu ko boobaa ba ñuy wax loolu dinañ ci ñëwaat ci njàngat yi insha allah ci bu ñuy gis njàngatu bu Tabuk insha allah dinañ leeralaat yooyu nga xam ne ci la di nekke farata ci nit ki waaw léegi ñii mooy ñeneen ñi dañoo mooy digalu yonent bi alayhi salaam demuñu te amoon nañu possibilité dem te ñooñu mu ne wa humu thalatha imaam alxaafiz ibn kathir fi bidaaya wa nihaaya mu ne mooy ñett ñi muy seydina abu lubaaba no seydina ka'b ibn malik voilà ak seydina muraaratu bnu rabii ak seydina hilaal bnu umayyat alwaaqifi ñooñu la mu ne wa abu lubaaba ak seydina abu lubaaba wa asxaabu ak ay ñoñam ñooñu waxoon nañ la dina ñëw ci seeni mbir wa aaxaroon ak ñoo xam ne nag ñoom malumuuna mazmumuuna wa humul munaafiquun ñoo xam ne ñoom dañ leen a ŋàññ waaw yées lañ def malumuuna des leen a ŋàññ malumuuna mooy ñan ñan yu mag waaw yu rëy te ñoon ñooy munaafiquuna yi waaw ñoom moom dañ noon de toute façon yonent ma lay sarsam bu ñu ne ñee demal fenn lañ dul dem ah dem leen ngeen laaj ko ndigal rek pour pour lool rek pour pour bon pour comme ça ah. mais bés bu leen nee kaay leen dem bañ leen bu kenn dem waaw moo tax suñu boroom doon wax naan afallahu anka lima adinta lahum lu tax nga leen di may nga leen di jox permission fekk xattaa yatabayyana ba muy leer ñi nga xam ne ñoo dëggu ci ñoom ak ñi dëgguwul ci ñoom de façon kenn dëggu ci woon waaw ñoom naafiq loolu ñooñ ñooy ñi desoon imaam Kaab ibn Maalik nag buñ delloo ci xadiisam bi nekk kon ci Saxiixay hmm, Seydina Kaab ibn Maalik al ansaari radiyallahu taala anhu mu ñuy nettali kon ba léegi ñu ngi ci nettaleem ghazwatu Tabuuk li tax demul ni mu def ba demul eh? mu ne <laughs> kon bu ma doon génn ci mbedd yi man li ma doon gën metti laa ilaaha illallaah fa tafiqtu fa tuftu eh? fa kuntu idaa xarajtu fi nnaasi ba'da xuruuji rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam fa tuftu fiihim ah, ahzananii annii laa araa illaa rajulan maghmuusan alayhi an-nifaaq aw rajulan mimman adara Allahu min ad-du'afaa mu ne man daal façon yi rek laa fa doon trouvé mbir mi metti ma lool ba fa kanamu yàlla laa ilaaha illallaah man daal daar yi rek laa gis ci mbedd mi ak ñi nga xam ne ñoom seen ngànt buur yàlla moo nangu seen ngànt ndax ñoom ci du'afa yi lañ bokk ñoom laa doon dajeel bu ma génnee ci mbedd mi jullit ñi dem nañ tabu waaw mu ne nag gis nga yonent mi alei salaatu salaam xam nga wax na la ci kaw janaay bii weesu que ne gaa yu bari comme que diiwaan amul woon ñu bari dañ doon ja fondre ci masse gi bañ a dem waaw parce que dañu naan moo yonent ma lay sar sam du ñu yëg quoi ay trentaine trente mille personnes ñii jóge ci kaw gii ñii jóge Quraysh Makka ñii jóge feneen ñii ñii baree yonent ma lay sar man menn man bu ma ñëwul bon du seetlu ci biir nee nag ndax amuñu woon diiwaan mooy foo xam ne ci la ñuy recenser population bi amul loolu moo tax recensement de population sunna la waaw recensement de population pour xam ñaata dëkk ñaata ñoo dëkk ci réew mi sunna la Seydina Omar moo ko njëkk a def te yonent ma saa saam nee na aleykum bi maa ngi leen di dénk sunna ak sunnay xulafa ar-rashidun al-madiyun addu alayha al-madin addu alayha bin-nawajid waaw loolu la ma saa saam wax kon nag sunna la recensement de population ñun bu ñu koy def bu ñu jàpp naan kuffaar yaa ngi koy def déedéet jullit waroon départ yéeféer yaa ngi koy def wala am neneen ñu koy def waaw yow léegi nag benn affaire boo nee waa man bon c'est ñu ngi koy def mais bañ koy def ñun xamuñu woon ne yonent lii sunna la quoi dañ naan la léegi changer sa yéene waaw à partir biñ ko xamee nga naan léegi man da sama yéene mooy dama bu foo gis bu ma koy defati rek may teewlu ne man li ma yéene mooy ne ngir roy kenn ci xulafaa yi nga xam ne moom la suñu yonent ma roy ko mooy roy yonent ma lay sarsam te roy yonent ma lay sarsam mooy roy suñu borom subhaanahu wa mooy lan mooy topp suñu borom voilà mooy topp suñu borom ndax lan yaa ayyuhal ladina amanu atiiwu allaha war rasuula wa ulil amri minkum ulil moo tax am na ci firi yi te waxoon nañ ko ñu ne mooy Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar radiyallahu ta'ala ak xulafaa rashidun ne ñooñ mais yooyu yëpp ay firi la yëpp ci dugg voilà hmm? nag Seydina Ka'b ibn Malik mu ne <laughs> ne yonent bi aleyhi mu ne yeneen ma lay saab-saab daal tudduma mooy seetluwul sama mbir te tudduma laajtew ma lu dul bi mu àggee Tabuk bi mu àggee Tabuk daal fa qaala lari la xool gis ne new ma ci mbooloo mi mu seetlu ne mbooloo mi li ñuy bari bari gisu ci gisuma ci man Kaab ibn Maalik yeneen ma lay saab-saab nee na mu ne wa huwa jaalisun fil qawmi bi Tabuk fekk ak àgg na Tabuk mooy lii dañ ko ko nettali après moom hein ne ko maa fa'ala Ka'b ibn Malik waaw mooy lii mursalu saxaabi la bii mooy Seydina Ka'b ibn dañ ko ko nettali mooy daam ko ko ne yow yonent saa saa tudd la àggee tabu toog la ne nekk ci biir saxaabaam yi ne maa fa'ala Ka'b ibn waaw Ka'b ibn Malik moom lu mu def gisuma ko ah anamu nee na bi mu laajtee am ku ne am ku tëm ne ah yonent ma ne saaf saaf kam nu maa li mu ne qaala rajulun min bani salima benn waaye ci waa banu salima mooy mbokkam la <laughs> kambum na maalik min bani salima waaw mu ne waaye benn waaye ci waa banu salima tëb ne waaye yaa rasuulallah sallallahu alayhi wasallam xabasahu burdahu wa nadaru fi itfay ah yeneen ma lay saar saam kaabum ne Maalik mi ngay laaj de dara xam nga lan moo ko téye gis nga yéreem boobu mooy burdaam bi rafet gi mu rafet ak di xool ci rafetaayam bi lool kese ko fa téye du leneen waaw du leneen ah <laughs> moo la am na ci beneen riwaaya bu Ma'mar bi dana min qawmi fa qaala rajulun xaw mii ndax moom ci waa banu salima la bokk hmm? mu ne ko waaye dara teewu di xool ci rafetaayu yéreem ya rek waaw loolu kesee ko tee mooy dafa yéemu ci ay ay ay ay ay ay solam xam nga nit ñu mel noonu fii ma ne jàpp nañ ne dëkk bi ñoo fi dëkk ñoo fi dàq poor ñoo fi dàq teg man xaw ma loolu lu muy jariñ lu dul lu dul charme xale yu jigéen yi lool kese nga fi nekk xanaa ak tamit saw maas yi nga wan leen ne doo seen moroom man jet seteur international laa te yéen moom bokk ak yéen classe bokkuñu rim bu ñuy boxee amul njariñ waaw gars waa ji nag ne ah kaabum na maa ngay laaj xabasa woo la tax ñëwul téye ko këram neri na mooy burdaahu waaw ñaari buur burdaam yi mu yor gis nga ñaari yéreem yooyu ñoo ko teree ñëwaa ah. waaw wan nadaru fi atfay maari burdam yu rafet yooyu daal moo ko fa téye moom lay contempler rek nee na fa qaala lahu Muaaz ibn Jabal sayyidina Muaaz ibn Jabal nag bi waa ji waxee loolu mu ne ko bi sama qult wallahi ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam maa alimna alayhi illa xayra waaw sayyidina Muaaz hmm, ibn Jabal wallahi huwa al-jabal mu ne mu tontu waa ji ne ko bi sa mu ne yaa rasuulallah ne ne waa ji bi sama xult ne ko yow li nga wax ñaaw na nan nga mën a waxe loolu hein mooy dafa jóg ngir défendre Seydina Kaab voilà yii yëpp dinañ ñëw ci yi waa dinañ ko wax léegi wala nañ ko wax léegi mooy <laughs> hein mu ne ko bi sa nañ bàyyi boo affaire bi sama xulta dinañ ko gën a yaatal ci njàngatu njàngat yi ñuy jële ci ghazwatu Tabuk insha allah mu ne ko Seydina Mu'adh ne waaye bi sama qulta wallahi ya rasulallah ma alimna alayhi illa xayra ne yow li nga wax yées nan nga mën a waxe loolu naan kaabu li ko fa téye mooy ñaari burdaam yaa ko fa téye ak rafetaayam mu leen di xool li nga wax a ñaaw xam nga ne lii waru de wallahi maa ngi wat ci yàlla man Mu'adh ibn Jabal yaa rasulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maa alim na alayhi illaa xayra Kaab xamaluñ ko lu dul yiw kii li mu wax demee kii nii li mu wax du nii ah daal lu yiw rek lañ ko xamee. nee na fa sakata rasulullah yeneen i tamale saa nekku fa di alimenter polémique boo nee kilifa doo nekk un alimentaire de polémique de bu polémique amee mooy wax am na wax yu wuute am na. boo jàppalee kii bàyyi keneen nag mooy am na ñeneen ñu ci mën a dugg te yooyu yëpp dangay ngay mooy yu mel noonu toogal rek nga noppi tempéré waaw waaw yow moom bàyyi bàyyil rek seydinaa rasulullah alayhi afdalu salaatu wassalaam noppi waaw mooy waa ji ah moom dafa jàpp ne parce que dafa jàpp ne kamb li téye naa féqii rek ku ko téye mooy du du du dëgër taxu dara ba nga ànd ak yow rek ba xam ne voyage bi dafa metti xare bu metti lañ nar a jëm loolu gesee tax demul moom dafa waxe côté boobu waaw moo tax moom dafa wax ngir mer ngir lislaam ngir mer ngir yonent bi aleyhi salaatu wa moo tax mu waxe loolu waaye nag tamit ku waxe loolu yow mi xam ci waaju lu baax tamit yow aayul nga ne e déet mbir mi demewul noonu mbir mi demewul noonu waaw te pourtant Seydina Muaz parce que la basé wu ci li nga xam ne moom la xamoon ci waa ji loolu moo tax bu ñuy waxal jullit loo xamante ne jullit surtout jullit ci ah, normalement waru la mel noonu yow bu la neexee man nga taxaw ne non non demewul noonu surtout koo xam ne xame woo ko woon lu liiw ñu waxal ne eh, saa yi dégg ngeen li ma dégg laa ilaha illa allah diw mais diw lañ lañ bett mu doon mu doon sàcc ci magasin sàngam loolu boo ko déggee ci saa si da naan du dëgg waaw mooy ci du naan du dëgg loolu amul voilà parce que lu baax la nga ko xame woon kooku moo seen lay sàcc waxu caaxaan yi mooy la danga naan du dëgg waaw loolu la lawla id sami'tumu qultum ma yanbaghi lana an natakallama bi hadha subhanaka hadha buhtaanun 'azim comme ci haadisatul ifki suñu boroom ne yéen ñi gëm yàlla te ñun lay waxal ba léegi am ah, ñu nit ci lañ fii lañuy toog ñun est ce que lañuy réagir jamais suñu borom nee na yéen jullit ñi lan moo tee keroog bi ngeen déggee ñuy tuumaal sayyidata Aïsha lu ñaaw radiyallahu ta'ala anha di ko teg ci deram ci deru yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ko teg ci deru as-siddiq siddiqul umma atharu man ala wajhil ard ba'da rasulillah la alayhi wasallam ngeen jël famille am ah as-siddiqatu bint siddiq teg ko tamit deru yonent mi aleyhi salaatu salaam ndax mooy sa soxna soxnaam lañ tuumaal lu ñaaw mu ne yéen julli ñi lan moo tax lawlaa lan moo lan mooy ndayu lan moo teree ba yéen ba ngeen déggee isami'tumuhu ba ngeen déggee rumeur boobu ndax rumeur la kàcc la woon hein lan moo leen tere woon ngeen ne subhaanaka woonaawu bàkk naa borom bi subhaanahu wa taala woonaa sa cell te yaaku yow borom bi subhaanahu wa taala hein maa yan baxi bokk maa yan baxi la ñuy wax ci lii di ci xuus ñu ci wax te tamit duñu ko lawal waaw ndax nekk ci di wax rek même bu dee gëmoo li ñu wax di ko wax fu ne mooy yow bokk nga ci ñi nga xam ne ñooy kanaal kanoo yi nga xam ne yow yaa bokk ñi lawal wax ju bon ji ak tuuma ji ñu teg sa ndodd mbokk waaw est-ce que noonu la ñuy doxale mu ne da ngeen waroon wax laa yambari la naa ñun waruñu ñuy wax ci lii waaw xaraamal naa sama bopp di wax ci wax joo xam ne dangaa toog ci bi ñu ne eh sàngam wala sëriñ sàngam walla nit ku baax rek ku man di doom walla jullit normal rek eh ñu ngi koy tuumaal njaaloo waaw eh, nee nañ moo détourné fond eh nee nañ commission aj gi dafa këpp kees gi waaw loolu doo ko dégg wala nga dégg gaa yi naan woy aj ga defu fa woon dara gaa yi di wax lu nekk waaw ci deram te yéen waa ji xamawu ngeen koon lu dul yiiw même bu dee koy door a yëgle sax ne jullit la jullit ba al aslu règle bi baraatu zimma waaw mooy liñ naan présomption d'innocence loolu lislaam ko njëkk ba lislaam ba mu koy wax yàgg na quoi waaw loolu diine yi yi lislaam suñu borom masa wàcce yépp da cee am kenn du fekk nit ñu ñëw naan ko yaa def léegi indil preuve buy wan ne defoo loolu amul loolu idhabu ila al amrikaan dem neen ci amrikaan yi ngeen nga xam ne dañuy ñëw tuumaal la ba pare ne nag indil preuve buy wan ne du yow loolu yépp yi fi caaxaan la al al al al al al bayinatu ah ala al mudda'i ala al wal yaminu ala man ankara ki nga xam ne moo war a indi preuve mooy ci tuumalaate boo nee diw moo sàcc yow yaa war a indi preuve yu wane ne diw dafa sàcc moom nag gees nga boo ndiwul preuve moom dañ koy waatloo kese bu waatee ne du man jeex na yow la ñuy jàpp fëgg la ay yar ndax danga jam sa mbokku julli da nga koo wax lu loo xam ne du demee noonu dangaa yàq deram ñun est ce que noonu la ñuy doxal maa yanbaghi lana an natakallama bi hada warul waruñu woon ñuy wax ci lii di ci prononcé wu di ci yëy di yàbbi du ñu nekk ñi nga xam ne fi la xabaar bi tase te bari na ñoo xam ne ay kanu mbon lañu te kat seetluwuñ seen bopp duñ ci bàyyi xel parce que luñ leen wax ñu nettaliwaat ko lu ñu gis ci journal bi lu ñu liir ci télé bi eh, yow diw dégg ngeen li ma dégg laay oustaz diw eh, waa gis nga màkk buñ kiiwee seen karkaas yooyu ñuy joxe ci aj gi moom dañ ko cee jox ndeke mu del yépp di ki bànneexu jox ko ay mbokkam ñu jàpp ko yóbbu nañ ko rëbës ñu ngi koy déglu dig waa digga nga koy dig ay mbir nga ñëw yow nga dégg lool ci rajo bi dem wax ko sa beneen xarit kooku dem wax ko mais yow bokkoo ci kanu yi yow dangaa waroon wax maa yan bari lanaa warul ci ñun an natakallama bi hada ñuy wax ci ñuy ñuy prononcer di wax ci lii au sujet de saa bi ci wax déedéet subhaanaka bal li ngeen ci waroon teg mooy tudd nañu sellu borom bi subhaanahu wa taala hada lii buhtaanun aw duur la aw sos la azimum bu màgg moo du dëgg waaw ñun dafa mel ni aaya yooyu mësuñu exister ci ñun <coughs> waaw aaya yooyu dafa mel ni mësuñu exister ak yaa ayyul ladina amanu in ja'akum fasiqun bi nabayin fatabayyanu dafa mel ni ñun loolu mësuñu koo xam mel ni newul ci alxuraan ji nga xam ne mu ngi suñuy loxo mu ngi ci dënnu ñenn ñi ñu bari ci ci ci suñu doom yeeg ci mag ñeeg jigéen ñeeg xale yi ñépp mu ngi mel ni ma suñu koo jàng tout temps ku mel noonu nag moom la yonent bi alayhi salaatu salaam naan ku mel noonu gis nga bi mu naan al xuj alquran xujjatun laka aw alayk alquran moom day nekk lay pour yow wala contre yow ñi mel noonu ñépp alquran day soppale ku nekk lay contre ñoom waaw waaw kon nañuy faire attention moo tax Seydina Muaz mu jóg ngir. man li ma xam xamal Seydina Ka'b ibn Malik lu baax la ku nekk yonent ma ne saa saa waxul ku nekk neewul yow yee yow waroon wax li waxul kii yow it Muaz yow waroo koon defaan mooy ku nekk li moo def dëgg la parce que dafa mer ngir yàlla dafa mer ngir yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que woote na te moom xam na ne Ka'b mais Ka'b lan moo ko dal yëgul na feebar na yëgul na am na benn ngànt léegi nag bu ñëwul kon la téye naa féq yi rek la sauf que da koo waxe ton boo xam ne ah bu bu bu bu bu bu gra bu bu bu bu bu yéeme la mooy moom kaabu de yaa rasulallah kaabu la ko fa téye sallallahu alayhi du dara lu ñaari burdam yooyu yéeréer yooyu mantoom yooyu ak seen rafetaay moo ko fa téye waaye Seydina Muaaz jóg wax li mu xam ne ko déet bi sama qult waaw li nga wax a ñaaw xam nga ne lii nga wax waru de ba pare mu interpeller yonent ma lay saa saa yaa rasulallah maa ngi war ci yàlla man Muaaz yow ndaw yàlla li maa alim naa xamuñu ci Kaab alayhi illaa xayran dul yiw yiw kese lañ xam ci moom waaw fa sakata rasulullah yonent mi saa noppi kilifaa ngoog bul alimenter benn polémique waaw mbir yi leerul ku nekk ngi wax li nga xam ne moom nga xam ci diw ak li nga jàpp ne lool la yow noppil bu fi nekk naan lii ndax la ngay wax tuddul xam-xam waaw parce que lu leerul nga ciy wax tuddul xam-xam supposition kese la peut laalla laalla te imaam Maalik boo fu ñoon naan naan law wala law law law wala boo demee boo daan la tegal yooyu fële sa law yi bu lii waa bu doon lii bu mu ne tegal sa kii fawqal kawkab teg ko ca kaw bëddéew ba ba mu xew ba pare nga dóor a ñëw voilà bu amee nag nga door a ñëw wax ma mais bëgg a dëkke ay law waay waa mais si si mais si mais mbir mii boo xewoon nii nag mais bu doon nag mbir yi nii nag waaw bu doon mu ne la demal nga sa yiw noonu sa bu doon yi teg leen nële ba bu ñu xewee nga ñëw dool di ma laaj waaw kay hein eh? kon Seydina Kaabu ba léegi muy nettali nee na yonent ma la saar saam noppi mu ne fa baynama huwa ala dhalika ra'a rajulan mubayyadan yazulu bihi sarab fa qaala rasulullah sallallahu alayhi kun aba khaythama kun aba khaythama neena bi yonent ma la toogee noonu ginnaaw bi ma laajtee ba nit ñi bon kiy wax sëy naa Muaad di wax ah nee ñu jekki gis benn waay boo xamante ne nii ah mu ngi mu ngi mu ngi jóge ne le di ñëw ca nga gis ñi nga xam ne noonu la ko mirage yi muy. Euh, comme mirage nan lañ koy waxati sarab é eh, fàtte naa ko ci ci wolof hein mooy comme nit ki bu taxawee ci tali bi xam nga tali bi wala même même ci même ci désert bi nii wala fu fu xam ne dara newul nii mu tàng jër waaw jamonoy tàngoor ay une heure ay une heure treize heures et demi côté nga génn même léeg-léeg ay onze heures da koy gis bu tàngee jël ci yor yor bi waaw même bu naaj wi door a génn ay ay côté secteur euh, dëkk ngi yooyu ci yor yor bi léegi nga gis mu tàng ba boo xoolee ca kanam day mel na ngay gisum ndox ah boo ñëwee ba foofu doo gis dara boo nee mais garab gëlale fële hauteur garab gi daa mel ni am ndox nga ñëw ba foofu doo gis dara nga xoolaat ca kanam gis lu mel noonu loolu mooy sarab baat ba nag naaw na ma na rëcc na ma ci wolof xamatuma ko fànn mooy làqu na waaw làqu na xafiya waaw noonu la mais mooy mooy li ma wax noonu kon ku xamoon mbir mi ko xam mooy miraaj ñu gis benn waay jóge na di ñëw yonent mi aleyhi salaam ne kun abaa xaysama nekkal aboo xaysama yaa ne ko nekkal abu xaysama fa ida huwa abu xaysama al ansaari waa ji ñëw nekk abu xaysama côté bii gisoon nañ ko bi ñuy gis tarjama seydina abu xaysama al ansaari radiyallahu taala anhu wa arda mu ne moom imaam <coughs> seydina Kaab ibn Maalik mooy côté bii dañ ko ko nettali ndax fekkewu ko woon mursal la mursalu saxaabi saxiix mu ne wa huwa alladhi tasaddaqa bi saa'i tamri hiina lamazahu al munaafiquun mu ne te Abu Xaysama mii boo bëggee xam mooy kan mooy ki nga xam ne dafa saraxa woon saa waaw ba yonent ma saa saam ghazwatu Tabuk bi ñu koy waajal non seulement da ne man jahaza jaysh al-usra wa lahu al-janna Seydina Usmaan daal di ne man ah yéeg ci montagne bi ci kaw minbar bi ne képp koo xam ne waajal na jaysh al-usra mooy armée bii nga xam ne ci jamono ju metti la am xare bii ñu jëm di ko waajal muy Tabuk contre les Byzantins képp ku ko waajal kooku dina am li nga xam ne mooy aljanna Seydina Usmaan ne man de warlu naa sama kaw hein mi atu naaqa ak lii nekk ci kaw yépp waaw provision bi ànd ak moom teggeeg lépp lu waay soxla ci gëléem bi cent yonent ma lay saaf saaf waxaat mu ne waat dolliwaat naa cent man al Seydina Usmaan mu waxaat mu dolliwaat cent te am na yeneen riwaay ne ak fas ya mu joxe yépp ak alal ya mu jël ay mille mille dinaar wala lu ko jege wala lu ko ëpp ñëw daal koy jox yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom seydina Usmaan al-Mi'taa radiyallahu taala anhu <coughs> moom mi nga xam ne mooy boroom ah bi'ru ruuma bi'ru bi'ru ruuma voilà dama foogoon ne biiru aris laa wax <laughs> pas aris biiru ruuma am ko jëndoon hein la kon mooy ba ñuy wax ne gaay waajal leen gaay di joxe yi ñu am waaw l'effort de guerre ku nekk di joxe abu xaysama ñëw ah amuloon woon lu dul nisfu mu joxe nisfu saa saa saa abu aqil abu aqil joxewoon nisfu saa abu xaysama joxewoon saa gaa daal di koy dugg fa lamazahul munaafiqun naafiq yi daal di koy rentré waaye abu xaysama moo fumiste rek ah abu xaysama soof naafiq yee bon yow joxewoo xoolal saa am di jariñ inna allah ci yeneen riwaaya allah wa la ganiyayni min saa'i haadaa ñu ne buur yàlla waaye xam ngeen ne moos waxoon nañ ko abu aqil ak moo bu xay sama yépp xam ngeen ne moos buur yàlla ah ak ndawam bi buur yàlla subhaanahu wa ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam waaye waaye la gani xam ngeen ne doyawuñ dara waay saa ci saawu abu xaytama mii nga xam ne du tus saaw tàndarma saa ni mu tuutee ñetti ñetti ñeenti mudd yëpp tàllal sa loxo kon keroog gaa yi def nañ ko <laughs> génne muurum koor mi waaw ah, muddum koor mi keroog la woon ishan ishan aljuma ji <laughs> aljuma ji ci ci ci ci ci ci ci ci ci korite gi allah ay génne nañu ko de yàlla na buur yàlla nangul ñépp waaw yàlla na buur yàlla nangul ñépp mbir la moo xam ne nag kenn du ko génne ci xaalis <laughs> zakaatul fitri loolu waxuñu ko woon ma suñu wax loolu de masuñu ko wax parce que waxuñ zakat kenn du ko génne ci xaalis ci alimentation li ngay dund sa réew ma nga ne la ngeen xam ne moom ngeen dunde ci yooyu nga koy génne waaw ñeenti saa ñe benn saa muy équivalent ñeenti muddu boo tàllalee sa ñaari loxo yi taxale leen mel ni kuy ñaan ubbi leen doo leen ubbi ba sës ci nit ku doy ku ku yemamaay doo ko ubbi bam sës te doo ko tëj ah nga tibb li ngay tibb lu tolloon nga def un di def noonu ba mu mat 4 loolu mooy 100 yow pare nga bu dee léegi nag ñeneen ñi ngay dundal ñépp ku nekk nga defal ko noonu ba mat nga daal di koy jox ñi nga xam ne ñooy way néew ji doole waaye ñàkk ñi léegi yow sa muddum koor joxe nga ko avant ñuy julli ji nag man nga ko joxe nag juste avant man nga koo joxe sax avant jours boobu waaw quelque jours avant man nga ko joxe comme ni mu amee ci zakat bu mag bi insha allahu taala yooyu dinañ ci gën a ñëw ci bu ñëwee ci attey zakat Eh, eh. insha allah léegi <coughs> kon eh, abu sama kon moom la naafiq yi duggoon ne xam ngeen ne mos buur yàlla ak ndawam bi soxlawuñ dara ci saa abu xaysama moom waane ko xool ko li bëgg rek bëgg ñu naan keroog sax abu xaysama joxe woon na xam ngeen ne lii joowul dara takkat mooy du ñu ñàkk ñi rek dañuy am ñoom seyna abdurrahman naaw fu ñëw di joxe xaaj alalam dee jël benn jox yeneen ci bàyyi saa saam te bokkoon na ñëppoon alal Medina ci saxaaba yi radiyallahu anhum benn mu téye këram gaa yi ne ma kii moom kii moom moom xam ngeen ne lu bari lii mu joxe ngistal kese ko ci dugal ah ma ata hada illa mura illa riyaan kii moom daa bëgg rekk ku ne eh, keroog di Abdurrahman sax joxe na lu bari bari bari bëgg ko rek la. al iyaazu billah kon Abu Xaysama bi yonent mi aleyhi salaatu salaam ne kun Abaa Xaysama mu nekk moom dafa amoon loolu waaw kun diw mu nekk diw c'est dafa tombé ah waaw te lii nag buur yàlla buur yàlla buur yàlla da ko defal ay nit ba léegi ah moom laa doon wax fan yee bul jàpp mukk lépp loo xam ne miracle la bu yonent def ab ndongaam mën na ko mooy ndongaam di mën na ko def mais ci barke yonent ci yonent boobu ci moom lay jaar waaw mooy tekki bu yow nguurug yàlla gi bul taxaw naan dara manu fee am waxoon naa la bés boo nee manula am même boo àggoon ci dara yaay def loolu buur yàlla dala koy xaj parce que yaa ne woon manula am waaw yaa ne woon manula am buur yàlla da koy xañ da koy xaj loolu am na waaw am na ñoo xam ne buur yàlla may na leen loolu mais xanaa du buur yàllaay maye lu ko neex rek hein ñoo xam ne buñ nee diw am benn waay yu ñëw ñu ne nekkal diw day nekk diw te du nekk loo xam ne ñooñ buur yàlla moo leen may ñu am kun kun diw ñu nekk diw nekkul loo xam ne ay taton maanaa non buñ nee kun lay doon diw da koy nekk waaw loolu nag buur yàllaay xool ko neex mu jox ko voilà loolu moos ñu ragal yàlla ñuy ba waaye ñi nga xam ne ñu kawe lañ la koy jox yonent bi alayhi salaatu salaam loolu da moo tax bi mu ne kun aba xaysama mu ñëw fa ida huwa abu xaysama gisoon nañ ko ci riwaaya bu wérul ba ci abu dhar radiyallahu taala anhu mu ne kun aba dhar mu ñëw gis ni ñu gis ni ne wallahi ya rasulallah innahu la abu dhar waat naa ci yàlla ne abu dhar la de waaye boobu wérul imaam Seydina Kaab ibn Maalik kon di continuer mu ne fa qaala fa lamma balagani anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ha qad tawajjahat qad tawajjaha qaafilan min Tabuk hadarani bathi fa tafiqtu atadhakkaru al-kadhiba wa aqulu bima akhruju min sakhatihi ghadan waaw nee na nag bi nga xam ne noonu laa nekk Medina man daal di eere rek ci dëkk bi laa ilaaha manoon naa dem ba nit ñiy génn ma nekk fi naan tey tey suba tey suba tey suba tey suba ba mu weesu yeneen tibere saa saam dem ma naan tey suba tey suba naa dem dabi leen nekk fi ci tey suba tey suba ba mu weesu tey bay man kaabu tey man problème de nee na nag bi ma dégg en plus bi ma déggee ne yeneen tibere saa saam mu ngi ñibbisi nag jóge na tabu ma dégg information bi que ne ah jullit ñi ñu ngi ñëw de. waaw ndax voyageurs yi bu ñu fa jaaree ñiy voyage yi doonu ñoon jeex di jaar foofu yoonu Sham bi la ñooñ xam nga ne taluñ di def escale fu nekk ñoom dañuy gaaw mais bu ñu rombee jullit ñi ñu yonent ma sa sam dañuy continuer amaana Makka lañ jóge ñiy dem di defi leneen ñiy defi commerce ñu ne ah jullit ñi de gis nañ leen mais ñu ngi ñëw de jóge nañ Tabuk neen nag ba ma yëgee loolu lee ba ma yëgee ba ma yëgee ne yonent ma sa sam a ngi dëpp jóge nañ Tabuk nee na ma commencé di xalaat mooy ci naan nee tee maa wax lu amul rek ndax yii yonent ma lay saat saam bu ñëwee nan naa koy mën a xoole tee maa wax lu amul may nee na maa ngi naan sama bopp mais lan na bi ma axraj bi ma axruju min saxatihi xadan mais nan laa mën a génn ci meru yonent ma lay saat saam ëllëg bu ma fekkee fii ci dëkk bi bokkuma woon ci ñu génn te dara taxuma woon a génn dara amul benn gàllankoor bu ma amoon dara lu ma empêché woon nee na ma naan laa may xalaat lool waaye tee maa wax lu amul rek waaw atadakkaru alkadiba wa aqul ma naan bi ma axruju min saxatihi gadan waaye nan laay génne ci meram suba nee na nag wa astainu ala dalika kulli di ra'yin min ahli nee na nag ni ma def ma ñëw ci sama njaboot mooy jigéen ñi la ndax góor newatu fa woon lu dul xanaa góor goo xam ne yonent bi alei satu salaam mooy ñi nga xam ne mënuñu woon a dem ñiñ la wax sànq wala ñu feebar wala ñi nga xam dañu am ngànt mooy ngànt physique dañu am benn handicap wala yu mel noonu ñi nga xam ne daal mënuñoo dem wala yonent bi alei satu salaam man nañu may moo leen ne toog leen nee na man nag ci sama njaboot ma ñëw di leen demande seen avis naan leen ah mbir yi de nii la demee yonent ma maa ngi nii dew ma te wu ngeen ne dara taxu ma mooy pare woon naa manoon naa dem mais dew ma de te yonent ma lay saar saa mu ngi dëpp ne lan ngeen may xelal ci lu tax ma mën a préserver wu mën a aar sama bopp ci meram suba alayhi salaatu salaam mooy bu ñëwee pas suba bu ñu suba mooy suba mooy bu ñëwee ëllëg voilà. nee na fa lammaa qiila lii biñ ma nee nag mooy ah échéance bii gën a jeg biñ ma ne inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qad adalla qaadiman ñeen nag bi nga xam ci lañ ma ne nag gu léegi moom léegi mu agsi ci dëkk bi waaw bi information boobu moom nga bu njëkk mooy ba mu njëkk jot mu ngi ñëw jóge na Tabuk léegi ay fan ay yi muy def ci kii semaine yi muy def ñeen nag bi nga xam ne ci lañ man nag léegi nag yushiku an axruj yan yaxruj an an an yadxula fil madina tout léeg mu agsi nee na zaaxa anil baatilu xatta araftu anni lan anjuwa minhu bi shay'in abadan fa jamaatu waaw nag bi mu ñëwee suba la yonent bi ma ne moom léegi mooy xalaat wax amul deñ ci sama xel jóge na la dàqu waaw ma xam ne non dara du muccal tey dara duma muccal tey wa araftu anni la lan axruja minhu abadan duma génn mukk hein tey ci problème bii ma ne muy ñàkk dem ci xare boo xam ne dañ ne ñëm leen muy farata ci ñiñ wax dem leen ñëpp man compris Ka'b ibn Malik ma fenn aw ma ngaan li may génn ci warta boobu mooy problème boobu ma xam ne wax dëgg rekk ma ciy génn tey nee jël décision ferme ne yonent bi alayhi moom bu ñëwee dëgg laa koy wax dama koy wax li am rek mooy ne man amoon naa possibilité dem te ci ginoon naa woyof tey laa ginoon a woyof ci xare ak xare yi nga doon dem yépp tey laa ginoon a wolof waaye nag dew ma waaw waaye nag ñëw ma de waaye ñëw ma nee na ah tey mu mu ne wa wa sabbaxa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaadima neen nag yonent mi alayhi salaatu salaam daldi xëy waaw xam nga dana xadarani bath yi bath yi mooy ci kaw bi mu ne bi ma yëgee ñu ne ma yonent mi alayhi salaatu salaam a ngi ñëw nag xadarani mu teew ma bath yi sama mooy njàqare gu tar goo xam ne nit ki mënu koo dindi waaw day présent ci moom am na nit ñu bari dañuy dund ni nga gis leen mais looloo leen dama ah. loolu moo tax newuñ en tranquillité nit ku leen xamul nag danga naan ne waa ji dundam neex na ndekete yu waa ciy njàqare rek la ne waaw soo ko foog nga xam leen ngir mu feeñ ndax fañ ko war a feeñale dañuy fay camoufler dañuy wane moom mel ni ñépp di ree di kii mais boo leen xamee dëgg ngay xam ne diw même boo gisee ci mbooloo mi di nga xam ne kii am na problème ah voilà mu ngi ci problème mu ne nag kon sama njàqare goog kii la may xalaat lu amul waaye ma ne yox yonent ma lay saa saam daal finalement bu ñëwee naa ko wax dëgg rek mu ne wa sabbaha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaadiman mu xëy nag daal di agsi mu ne wa kaana ida qadima côté bii gisoon naañ ko day gaaw kon kii ba ñuy gis tarjama ñële wa kaana nekkoon na ida qadima bu dikkoon bu dëgmaloon min safarin ci aw tukki bada adee doon tàmbali bil masjidi ci jàkka ji farakan mu daal di rokoon fii ci biir jàkka ji rakan tey ni mooy mu julli ñaari rakka summa ginnaaw gi jala mu toog li naa ngir nit ñi falam naa faala daalika ba defee lool jaa di jaa dikkal na ko almuxallafuuna ñi nga xam ne ñoo bañoon a ñëw voilà mooy ñi wuutu xare bi demuñu fa tafiqoo ya'taziruna ilay ñu commencé nag di ko utal ay ngànt ku nekk naan lii woy sama ngànt mooy naafiqi wa yaxlifuuna lahu ñu koy waatal billaahi wallaahi wa tallaahi lii wa tax ñu de ay waaye sama jaboot sa soxna saa tom moo ne woon feebar boo xam ne manoo koon a bàyyi ginnaaw waxi kàcc rek loolu lépp amuloon mu ne wa kaanu te ñoom nekkoon nañu bid'atan wa thamaniina rajula 83 jàpp 89 góor lañ woon fa qabila minhum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala niyatihum yonent mi alayhi salaatu salaam nangul leen a ah, li ñu feeñal li ñu wax noonu wa baayahum mu jaayante ñoom wa safara lahum mu ñaanal leen jéggal wa wakala mu daal di wéer sarairahum seen li nëbboo li ñu waxul dëgg-dëgg ilallahi ci buur yàlla xataa jiitu nee na nag ah nit ñi noonu lañ leen di ñëw ku nekk di ñëw bañ mat ay 83 85 89 entre chiffre yooyu nee na nag xattaa jiitu ba nag mu nekk sama tuur nag ma agsi falam maa sàllamtu nee na bi ma ñëwee nag sama tuur des ci ma dugg ci jàkk ji ñëw ci yonent ma saa saa nuyu ko mu ne tabassama tabassumal mughdabi waaw waaw nee na nag yonent ma saa saa daal di mooy muuñ muuñu ko ko xam ne dafa dafa dafa mer waaw ah mooy xam nga moo tax reetaan yépp yamuñu <laughs> waaw reetaan yëpp yamuñu <laughs> waaw nit dina ree muy reetaan boo xam ne reetaanu reetaanu mer la waaw moom nag nee na loolu laa seetlu ma gis ne nant ma lay saam di ma ñëwee nuyu mu reetaan reetaan boo xam ne reetaanu ko koo xam ne daal mbiri mooy li mu def neexu ko te looloo doon mer loo yonent ma lay mooy naka la buur yàlla di jox ndigal Seydina Ka'b ibn Malik ak ki mu doon bokk ci waa ahlul aqaba jaayante woon loolu dimbal yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam nga loolu danga naan Medina la woon mais après Uhud ab ba Badar di xew ñoom ñoo ne xam naa xaw yonent ma ne saa saam loolu moo doon barrière bi Badar ba mu naan a ah, ashiru ilayya ayyuhan nas jox leen ma seen avis ndax nan la ñuy def ak bii génn nañ ba fiy njëgg lañ doon wut Seydina jóg wax lu rafet mu sant ko wax lu rafet mu daal di koy sant Seydina al-Miqdaad daal di jóg wax lu rafet mu daal di koy sant muy wax rek di koon ashiru waa waalam saar Seydina Sa'd ibn Mu'aaz comprendre mais yonent mi alayhi salaatu salaam radiyallahu ta'ala an Sa'd yow dama mel ni ñun ngay wax mu ne waaw ajal yéen laa soxla waaw mu ne ko parce li ko doon kii mooy ne ah ba nag lañ waxoon mooy ku dimbali ko ci dëkk bi mais waxu ko woon dimbali leen ci biti mais boobu nag la waa lansaar d'accord léegi dañ koy dimbali ci lépp waaw ci biir ak ci biti waaw léegi mooy loolu lépp say naa kambu te amul ngànt waaw mooy loolu nga xam ne mooy moom looloo ko doon mer loo yonent bi alayhi salaam looloo taxoon mu merew merew ko woon parce que mooy kambu xam na ni kii xoolal bat Uhud keroog rek liñ la wax keroog keroog yonent bi alayhi salaam jox ko mu bu ko mu xare ba gaa yi gaañ ko di set gaañ ba ñu yëkkati ko indi ko fekk foog ne lay waaj a faatu koo xam ne kii ngëneelam ak tamit li mu def mais même loo màgg màgg màgg buy boo moyee buur yàlla mooy buur yàllaa ne ñëw leen demoo mooy dañ lay mere ndax loolu voilà ak koo mën a doon moo tax nee na yonent ma lay saa saa daal di may ah ree mais reetaanu ko mer léegi nag summa qaala mu ne ma taal mu ne ma ñëwal gina la jege mu ne fa am amshi ma ñëw di dox di jege si xatta jalastu bayna yadayhi bi ma ba ni may tooge ci kanamam fa qaala lii mu ne ma maa xallafak mu ne ma mais lan moo tax ñëwoo Tabuk lan moo tax ñëwoo ci xare bi génnoo ak ñun alam takun qad ibta'ta zahrak xanaa yow hein euh, euh, yow kaam jëndoo woon li nga waroon a war amoo woon waruwaay hein amoo woon waruwaay mooy ay la pour laaj ko lan moo tax ñëwoo wax ko nag ne ko yow yii yépp amoon nga ko mooy loo xam ne waroon naa tax nga génn mais ànd ak ñun lan moo tax yooyu defoo ko kon nee na fa qultu ma ne ko yaa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam inni wallahi law jalastu inda ghayrika min ahli dunya la ra'aytu anni sa axruju min saxatihi bi'udrin wa laqad u'tiitu jadala walaakinni wallaahi laqad 'alimtu la in haddathtuka al-yawma hadiitha kadhibin tardaa bihi 'annii la yuushikanna Allahu an yuskhitaka 'alayya wa la in haddathtuka hadiitha sidqin tajidu 'alayya fiihi innii la arjuu fiihi 'uqba Allah wallahi ma kaana lii udr wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aysara minni xiina taxallaftu ank allah Seydina Kaab nee na nag bi ma ñëwee ma ne yonente mi alayhi salaatu salaam yaa rasuulallah yow ndawu yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inni wallahi man de dëgg-dëgg Kaab wat naa ko ci yàlla law jalastu bu ma toogoon inda gayrika bu doon toogoon ci keneen ku dul woon min ahli dunya ci waa nitu àddina yi waaw mooy nguur yi boroom buur yi ak ñi nga xam ne ñoom seen nguur yépp ay président wala ministre wala yooyu nga xam ne affaire àddina kese la bu doon ñu mel noonu la laa toogal la ra'aytu ma gis ne an nii man sa axruju dinaa génn min saxatu yi fekk moom mun mere ma bi udrin ma ut ngànt boo xam ne demewul noonu de waaye bu ma ko waxee moom dina ma baal dina wàcce meram ci man hein walaqad ataytu utiitu jadalan te man nag buur yàlla damaa jox fasaaxa mooy may na ma éloquence parce que poète la <laughs> c'est huwa Ka'b ash-sha'ir al-mashhur hein mooy le grand poète man buur yàlla bu dee lool rek la fomante ay mbir kese ba ut ngànt loolu am naa ko de man naa ko waaye walaakin nii waaye man wallahi laqad alimtu bu doon yiti àddina laa toogal ak yooyu gis ne dañ ma meree bu ma waxee lu dul noonu ut ngànt lu dul noonu ñu kii ma manoon naa ko def waaye te tamit am naa capacité ci wàllu éloquence ak wax ju rafet ak mën a wax loo xam ne mën naa ko def loolu c'est simple ci man waaye nag walaakin nii waaye man wallahi maa ngi waat ci yàlla qad alim xam naa bu baax ne la in xaddastuka al yawma xadiisa kadibin tarda bihi anni bés bu ma la fiw nettalee tey wax la li tax ñëwuma te loolu ma wax nekk loo xam ne wax la joo xam ne demewul noonu ah wa tarda bihi nga gërëm ko anni gërëm tax nga gërëm ma tey ba mer gi du de sa mer gi ma amal deñ la yuusikanna allahu an yusax an yusxitaka alay léegi ci kanam léegi la buur yàlla di la wan ci man loo xam ne mooy tax mooy réalité mbir yi dëgg dëgg li tax ne ñëw woon tax nga gin maa mere waaye nag loolu mooy côté bu ma la waxee lu amul waaye wala in xaddastuka xadiisa sidqin tajidu alayhi fii waaye bu ma la waxee nag loo xam ne mooy dëgg li tax dew ma nettali dëgg boo xam ne nag tajidu alayya fii mooy danga may mere tajidu bu wax trouvé de mooy mere voilà mooy ma xam ne bu ma la waxee dëgg ma xam ne dëgg googu tey bu ma la ko waxee danga may mere waaye dëgg googu malgré gi nga may mere inni man fekk la arju may am yaakaar fii ci wax jooju ma wax dëgg wax ballaahi ah mooy ah tuubug borom bi mooy mu tuub ma mu tuubal ma nangul ma sama tuub waaw même bu dee mere nga ma waaw après buur yàlla jéggal ma waaw bu dee lool loolu nag hein wallahi loolu nag mu laay def mooy man dëgg laa lay wax parce que bu ma la waxee lu dul lool ah man nga maa gërëm de ne ma baax na comme li nga wax ñi fi jaar rek naa fi xii fi jaar mooy ñi fi njëkk jaar ku nekk indi na ngànt même bu dee c'est des fausses nga nangul leen ñaanal leen ñaanal leen jéggal jaayanteeg ñoom manoon naa def ni ñoom de mais duma ko def parce que xam naa ne bu ma ko defee di ma gërëm defal ma lool waaye léegi buur yàlla wàcce lu tax wan la réalité mbir yi nga gën a mer ci man te bu ma la waxee dëgg yooyu du ci am mooy di nga ma mere gaa waaye nag maa ngi xaar ci ginnaaw mere googu li nga xamante ne nii mooy ngërëmu yàlla muy tuu ba ci borom bi subhaanahu wa taala ak dellu ci moom ak tuub waaw wallahi kon nag moo tax ma ne la lii laa lay wax wallahi yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maa kaana li uzr aw ma woon benn ngànt wallahi te naa ko aw woon benn ngànt aw ko woon maa kuntu xaarama tegal la ci sax lu gën a leer yow ndaw yàlla li gis nga ma kuntu qattu aqwa wala aysara minni hina takhallaftu an mais masumaa nekk en force nekk en en en am kattan te tamit woyof ngir mën a ànd ak yow ci xare bu wuteeg xare bii xare bii ci laa ginoon nekk en forme ngir at ngir fekke ko te tamit ci laa ginoon a woyof am naa ñaari raaxila te tamit dama newoon en form yëg sama bopp que maa ngi en forme mën naa dem ci xare sawar waaye malgré tout ça dew ma waaw ma daal di lay wutu taxallaftu an ka ànduma ak yow bi mu waxee lool qaala rasulullah yonent bi alei saatu salaam ne amma hada faqad sadaq allah moom rek la wax loolu ndax moo njëkk ñëw ci ñeneen ñi moom ñoom muraaraak ñoom dañ leen a njëkke woon ndax la ñoom ñoo fekke badar comme li ñu la waxoon te moom moo ne nekkoon ci ñoom ñoom ñaar uswa comme ni mu koy waxee dañ gis ci fi mu passage bi mu koy waxe moo taxoon ñu njëkke ñooñ mais sëy naa kaamu moo njëkk a ñëw ci koy wax dëgg moo tax dafa wax ba pare yonent ma lay saar saam ne amma hada faqad sadaq kantaa kii moom wax na dëgg ñeneen ñi sax yëgagu leen woon ñeneen ñi yëgagu leen woon ah ay ñoom Kaab ñoom Muraara ibn Rabi' ak Hilaal ibn Umayya ndax ñoom dañu xawoon a màggee moom yëgu leen woon sax waaw ñeneen yonent ma lay saar saam ne amma kantaa kii moom faqad sadaq wax na dëgg mooy moom moom kon loolu mooy la liñ ciy dégg ci ginnaaw mooy ñi fi jot a jaar ñépp waxuñu dëgg waaw mafhum min layki ndax ñi fi jot a jaar ñépp kenn waxu ci kenn kenn wax nga dëgg noonu daal comme que daa fi ñëw di fi indi ay ay ay ay ay ay fel fel yi mooy kàcc yi fi indi dañ lay bàyyi nga buuba nga dem ak moom rek waaw yaa fi indi fel yi yi mattaate booy dem yóbbaaleel yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal li muy def nga ñëw wax say nar wax say nar mu toog comme que naafeq yi ñëw objet lañ ko jàppoon nañ naan ah udunu xayrin nu ñëw kii wa udun i dafa moom moom moom benn nopp la quoi loo ko wax ku jiit ci nopp bi la nga ko wax moom lay jàpp yeneen tibale saa saa xam na leen waaw mais ci teggin yu mag yi day mu d'accord ak ñoom ne leen comme que loolu ngeen wane ci biir ci biti nee ngeen damoon ngant dangeen amoon ngant waaw d'accord naa seen ngant ñaan leen yàlla jéggal ah jaayanteeg daal di leen kii ñu dem jaayanteeg ñoom mais kii nag mooy ki wax mu ne ko yow la kat sa kii moom kat sadaqa kii wax na dëgg léegi nag mu ne ko léegi nag àtte bi lii la fa xum jógal hatta yaqdi Allahu fi léegi yow man ngaa jóg nga dem ndax wax nga dëgg yow moom wax nga dëgg ba buur yàlla nag di àtte ci say mbir voilà sa sentence sa àtte ndax dañ lay jéggal wala lu ñu la jéggal lool buur yàlla moo ko yor waaw parce que bu mooy du moom du bopp du sëy naa rasulullah yàlla nga waaw parce que buur yàlla ci boppam moo wooteelu xare man nekkuma lu dul porte parole am en tant que rasul yaa ayyuhan rasul balligh jottalil li la sa borom yónni boo ko deful rek fa ma ballaghta risalata waaw moo jottale woo message am man nag jottali naa kon nag buur yàlla mi ma jottaliloo moom nga moom moom moo ne defal defoo kon nag fa xum jógal xatta ba kera yaqdi allahu fiik ba buur yàlla di àtte ci say mbir waaw nee na fa qumtu ma jug <coughs> bi ma jógee nag man Ka'b ibn Malik nee na wasaara rijaalun min bani salima fattaba'uni faquuluu lii wallahi maa calimnaaka adnabta danban qabla haadaa laqad cajazta fi an laa takuuna ctadarta ilaa rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam bimaa ctadara bihi ilayhi almuxallafuun faqad kaana kaafiyaka danbak faqad kaana kaafiyaka danbak istigfaaru rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nee na naka lay jóg di dem nii nee na samay ñoñ ay góor yu fa newoon ci mbooloo mi bokk ci waa banu ma sama mbokk yi daldi tëb topp ma waaw naka lañu génn jàkk ji rek fa qaalu li ñu ne ma mi wallahi ñu ngi wat ci yàlla yow kam maa alim naa ka aznabta zanban qabla hada masuñoo xam ne mas ngaa def bàkkaar à partir d'aujourd'hui mooy bàkkaar bi nga def nii bañ a dem loolu rek lañ la xam ne loo mas a def bàkkaar mais laqad ajaza mais yow da nga da nga incapable te te mais yow da ngaa manul woon est-ce que da ngaa lottu ci nga utoon ngànt an la takuna tadarta ila rasulillah nga nga ut ngànt ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam woon a rek ci bima tadara bihi ilayhi al-mukhallafun ut ngànt ci li xamante ni mooy ñi mooy ñi ñi demul woon rek te njëkk la fi njëkk ci moom ñëw joxe seeni lay ut ngànt gi wax ñoom ñi demul wax ba ñaanal leen yàlla kii leen jaayante ñoom amal woon a def ni ñoom. nee na yi dugg loolu lañ ma wax ndax yow doon na la doy kaabu ah waaye doon na la doy way sa bakkaar bii. li muy garaaw garaaw istighfaaru rasulillah njég ñaanu njéggal yonent bi saa saam doon na doy sa bàkkaar bi jeex na jarul woon nga koy divulguer lu tax nga ñëw naan ko damaa def bàkkaar bi maa ko tayoon wala yu mel noonu lu tax ngay wax lool waroon a wax lool ah tey quoi yow da ngay waaru quoi Kamb lu def lii parce que ñoom dañuy gis ne bon seen mbokk la mooy ah lu ko laal ñoom la laal waaw. Kaabon nag vraiment mënoon ngaa def ni ñeneen ñi ndax ñeneen ñi même bu dee ne <coughs> ndax ñoom it dañoo xawoon a gëm li gaa yi ah. ñoom ñii nii nekkul ne dañu xam ne gaa ay naafiq lañ ah non ah non nekkul ne ñi njëkk ñëw muxallafuuna yi ñoom ñii tekkiwul ne saxaaba yi dañu xam ne ay naafiq lañ ñu naan Kaab defal li naafiq yi da kallaa mukk mukk mukk ñoom xamuñ woon ne gaa yi ay naafiq lañ dañu jàppoon ne bon. gars yi en tout cas ñoom demuñu waaye ñëw nañ joxe seeni ngànt te ngànt gu ne boo ko déggee sa valable parce que naa féq day créer naa ay ay ngànt yoo xam ne c'est des ngànt valable sinon moom ci boppam xam na ne bu fu waxee lu valable loo xam ne xel yenuwu ko kenn du ko dëggal moo tax day créer ngànt gu valable léegi nag ñu ne ko yow da nga amal def ñu la fi jiitu ut nañu wax seeni ngànt yow mënoon nga joxe beneen ngànt boo xam ne c'est dëgg waaw manoon nga wax leneen loo xamante ne ngànt la doo wax lu amula ah. mais ndax ñoom dañu jàppoon na ñële li ñu wax dëgg la alors ko gaa yi waxuñ dëgg mais manoon nga seet loo xam ne ngànt la xam nga nit <coughs> des fois am ku la invité bëggoo fa dem mais li gën a li tax bëggoo fa dem li gën a tax loolu doo ko ko wax hein mais nga ne non jour boobu damay jàpp ko waa ji ne la mais saay mais dimanche dimanche à vingt heures mais ñëwal kër ga ñëwal ñu reer mais yow bëggoo fa dem doo ko ne non euh, manumaa ñëw parce que bëggumaa ñëw sa kër xam nga lool xam nga lool duñ ko wax mais nga joxe beneen ngànt boo xam ne dëgg lay doon mais loolu du moom mooy li principal nga ne ko noonu c'est que dimanche heure boobu damay jàpp quoi daa am yu ma war a def daa am yu ma war a def xam nga ma waxee lool mooy wax nga dëgg fekk daa am war a def dimanche mais war bi pas dans le sens obligation mooy daa am lu may def voilà daa am lu ma lu may def mooy loolu ngay def hein loolu noonu mënoon nga ko bu doon bu doon koo xam ne keneen la manoon nga ko puus ndax garaawul mais nag waxoo ko réellement li tax ñoom nag yu mel noonu lañ bëggoon mais nga wax loo xam ne dëgg lay doon mais du nekk kàcc mais nga ñëw wax yow nga jaar nag yow dangaa jaar vraiment ci li nga xam ne mais cambourché kàddu saa yi te masuñu xam ne mas nga def bàkkaar lu lii quoi kon manoon nga te loolu noonu sa ngàntu googu noonu waaw yonent ma lay saa saam ba mu la kiiwalee bu la ñaanal la njéggal see jeex na yonent ma lay saa saam njéggalam ñaan ñaan njéggalam doy na doy na la. xaala say naakaa bu nee na fa wallaahi gis nga maa ngi war ci yàlla maazaalu yu annibuuna nii. xatta aradtu an arji'a ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa ukadhiba nafsi waaw maa ngi wàcc yàlla ne deñuñu mais di ma di ma dugg mooy di ma di ma wax wax ju tàng ci mbir yi di ma jéem a di ma reproche di ma waaw kay di ma yu nag yu anni buura yi mooy di ma reproche di ma faire des reproches voilà way kam xam nga ne lii nga def waroon nga def li ñeneen ñi def lii nga def nii ah weer sa bopp la tudd comme wax yu mel noonu waaw nit boo defee yenn yi mënoon ngaa suturaal sa bopp. waaw wax manoon nga wax leneen comme ñeneen ñi wax façon ngànt boo xam ne kenn du la ko jàpp yonent bi aleyhi salaatu salaam jéggal la loolu ma nga ko def nee na dañu hein mais di ma def loolu di ma di ma di ma di ma yedd yedd gu tar ba ni nga xam ne ci laa ne mais bon maanaam mais kon téemaa demaat yonent ma lay saar ne ko sànq li ma waxoon kon du noonu quoi nee na su xultu nee na ma ne lahum ma ne leen bon bi affaire kii man dara laa ko dul def ma ne leen waa léegi euh, xaar leen hal laqiya hada ma'i min ahad que am na kenn koo xam ne ci sa mook maa bokk kaa waaw ce que am na koo xam ne man façon ngànt bi ma joxe ne man mooy joxewu ngànt mooy sama ñàkk a joxe nda ngànt est-ce que am na keneen koo xam ne ci nit ñi hein def nañ ni man ñëw nañ ne yonent ma ne saab-saab woon benn ngànt manoon nañu dem mais ñun ñoo dem est-ce que am na ko def lool am na ku mel ku bokk ci sama kaa hal laqiya hadha ma'a min ahad am na ko ànd ak man ci loolu koo xam ne ñoo ñu ne ma na'am ah kay waaw lu mel nii am na ñu la fi jiitu ñaar ñoo xam ne ñoo la fa jiitu ah waaw kon mooy ñi doon wax na ñoom camp ba njëkk ñëw mooy ci mbooloo mi nii mais am na ñu fa jiitu woon mooy avant camp buy ñëw kon am na ñu ko jiitu woon ñu ne ko si mais am na ñu la fi jiitu kay rajulaani am na ñaari góor yoo xam ne ñoom it ni yow lañ def ñoom it vraiment dañoo bàyyi ñoom it saa yi waaw rajulaani ñaari ñaari góor lañu ah xaalaa misla ma qulta mais li nga wax lañu wax ñaar ñooñu kenn da mel ni yéen copie conforme la ñoom dañoo ñëw ne yonent ma sa sa duñ la wax lu dul dëgg ndax buñ la wax lu dëgg de suñu borom na ko wan même bu dee di ñu gërëm début bi di ñu gën a mere dëgg rek lañ lay wax ñun amuñu benn ngànt waaw mu ne fa qiila bi ñu waxee lool fa qiila lahuma misla ma qiila lak ñoom ñaari gis nga li la yonent ma sa sa leen wax mooy dem leen ba buur yàlla àtti seeni mbir waaw nee qaala qultu neen say naa kàmb nee na qultu man ne mais man huma ñu ngi ci saxiixu imaam muslim lii version imaam muslim lañ nekk ndax version imaam muslim moo tudd abu xaysama kun abu xay aba bu imaam ibn ibn e, imaam muhammad ibn ismaayil al buxaari radiyallahu ta'ala anhu foofu noonu tudd wa abu xaysama waaw loolu foofu noonu tudd wa abu xaysama ci riwaaye imaam muslim bi moo am abu xaysama waaw moo am abu xaysama voilà tamit amul fële tamit ci riwaaye imaam ibn Isxaaq bi amul loolu waaw ah. kon mu ne yonent mu ne leen mais ñaar ñooñu ni yow lañ defa yonent ma lay saa saa wax leen comme ni mu la wax dem leen ba buur yàlla di àtt ci seeni mbir waaw nee na man ne leen mais ñaar ñoo ñooy ñan ñaar ñoo ñooy ñan nee na ñu ne ma sama mbokk yi ba bani salima ñi ma dab léegi bi ma génnee ci yonent mi alayhi salaatu ne ma mais Muraaratu ibn Rabi'a mooy ci riwaay imaam bi déggoo moom waxoon nañ bi ñuy def tarjama Seydina Muraara ibn Rabi'a ñoom ñoo ne Muraara ibn Rabi'a al-Aamiri te imaam ibn al-Haafiz ibn Hajar ne li sax ci Sahih imaamul Buxaari mooy li gën a dëgër mooy Muraara ibn Rabi'a voilà ñu ne ma Muraara la wa Hilaal ibn Umayya al-Waaqifi ak Hilaal ibn Umayya al-Waaqifi qaala Seydina Kaab nee na nii fa zakaru li rajulayni saalihayn qad shahida Badr ñaar ñii ñu ma tuddal xam naa leen minal ansaar ñii ci wàll ansaar lañ man xam naa nga mais Muraara xam naa ko euh, Hilaal xam naa ko mais ñii ñu ma tuddal ma ne ah ñii ñaar ñu baax lañ ma tuddal ñoo xam ne qad shahida badran fekke nañ Badr fiihima uswa ñoom ñaar nag mat nañ ma model ñoom laay roñ comme que ñoom loo def lool kon ñoo ñoo ma jiitu ñoo ñaar ñu baax ñoo wax ñoom ñoo ñëw wax comme li ma wax mais kon kay man baax na kon kon yéen seen lii ngeen may kii di ma di ma reproche yii di ma di ma kii dara waaye waaw nee na fa madaytu ma dem bàyyi leen fa xiina zakaruhuma bañ ma tuddalee ñoom ñaar lii non nee na nag ma ma ma ma dem sama yoon quoi mais bon c'est bon parce que comme que ñii la moom ñii moom <laughs> bokk ak ñoom nag bu baax na parce que ñaar ñu fekke barar te xam nañ waa barar moos ni ñu mel ak ak tamit ñoom ñii seen mbaaxaay mais bu dee ne man naa def niñ def baax na waaw mooy nit ku sell boo gisee nañ la tëjandoog moom waaw waaye kii muy nekk dëgg même bu ñépp defee contraire bi muy benn nit rekk nga xame ko mbaax defal ni moom bul def ni ñu bari ñu def voilà Seydina Kamb ne man baax naa nee na nag après xaala Seydina Kamb ne wa naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al muslimina an kalaamina ayyuha salaasa min bayni man taxallafa an waaw nee na yonent ma lay saar saam nag tere jullit yi ñu wax ak ñun comme l'imam ñu sa waxoon na ko moom ca riwaayam ne da ko commencé après wax na ko ci biir riwaay bi nee na yonent mi alayhi salaatu salaam daal di tere jullit ñi nag ñu waxatee ñun ne leen ñetti ñooñu Muraara ibn Rabi'a, Hilaal ibn Umayya, Ka'b ibn Maalik ñetti ñii moom parmi ñi ñëwul woon mooy ñu fi ñëw yëpp du ndànt <laughs> mu ne ñetti ñii bu leen leen bu kenn waxatee ñoom kon ñii ñoo ñi ci dëggu quatre-vingt-trois jàpp quatre-vingt-neuf ñoom ñépp ay kaddaab lañu ay munaafiquuna lañu wal iyaadu billah allahu akbar allahu akbar ñi rekk ci dëggu ñett moo tax gis nga nekk ci yiw baat moo tax yiw bul seet naan bu ñu bariwul lool day wane ni ñii nii newuñ ci dëgg déedéet wala ñun daal bu ñu newoon ci dëgg mbooloo yi ànd ak ñun bon ñun suñu lii nga xam ne ñun ñett lañ boobu ba léegi wala ñaar lañ ah lii lii ba dee bul découragé waaw ñett lañu quatre-vingt-trois jàpp quatre-vingt-neuf yépp ay naafiq lañu voilà moo tax <laughs> lu ne wax nañ ko keroog ngir rëcc nee na kon yonent ma lay saar saam ne nag parmi ñett ñii ñett ñii kese ñeneen ñi moom bàyyi leen foofu ñoom dañuy jàpp ne moo tax ñoom li ñuy jàpp xéewal mooy mbugal ci ñoom ñoom naafiq yi moo tax yax sa eh, eh, eh, yaxlifu yax sa ittaxadu aymaanahum junna seen waat yi ndax moo tax dañoo ñëw ya'taziruna ilayhi wa yahlifuna lahu di waatal yonent ma lay saa saam du ay foos ngànt ndax jàpp nañ ne bu ñu xasee waat rek ittaxadu dañu jàppe aymaanahum seen ngiñ junna mu nekk seen bouclier léegi nag yonent ma lay saa saam tere ne leen nag bu leen wax ñetti ñi mii ñi fi ñëw ñépp doon ut ngànt ñu doon joxe seen ngànt nee nañ tax ñëw nee na faj tanabana faj faj tanabana naasu nit ñi nag daal di ñuy parqué mooy daal di ñuy hijra waaw waqaala nee na moom Seydina Kamb taxayaru lanaa xatta tanakkarat lii fii nafsil ard nee na mais nit ñi daal du jour au lendemain mel ni man mais du nit ñi laa xamoon xanaa waalan saar sama mbokk yi mais kenn faaleetuma mais mel ni suuf sii di Medina nekkatul suuf si ma xamoon fi ma mës a fi ma mës a dëkk fi ma juddoo fi ma yaroo fi ma xam lépp man kaabu mu ngi mel ni fii du fii laa mës a xam waaw mel ni fama hiya bil ardi allati a'rif mel ni nekkul suuf sama xamoon muy medinatul munawwara kamam ala sakin abdul sar sam kenn faaleetuñu mu ne fa labisna ala dalika xamsiina layla gis nga nattu bii ñu suñu boroom teg yonent ma saa saa teg ñu muy punition ci ndax li ñu def ah na cinquante jours la def waaw mu ne fa amma saahiba ya kanta sama ñaari àndandoo yi mooy ñi ma àndal ci mbir mi hilaal ak ak ak ak ak muraara ñu daal di des seen kër yi wa qa'ada fi buyutihima yabkiyan ñoom ñoom seen kër yi lañ des di jooy rek ñoom moom jooy rek la ñuy def wa amma ana nee na kanta man fa kuntu ashabal qawmi wa ajladahum maa leen ëppoon doole te maa leen gënoon a nekk jeune ñoom ay mag lañu woon dañu xawoon a mage man nag maa ci gënoon nekk jeune waaw te maa leen gënoon a dëgër fa kuntu akhruju fa ashhadu salata may doon fekk julli wa atuufu fil aswaaqi di dox ci marché yi di wër ci marché yi wala yukallimuni ahad kenn du wax ak man nee na wa aati rasulallah léeg-léeg eh, ma dikkaloon yonente mi alei satu salaam fa usallimu ma ma ko wa huwa fi majlisihi ba'da salaat ginnaaw buñ julli ba pare léeg-léeg ma nuyu woon ko man duma leer ndax tontu na man déet fa aqulu manaan fii nafsi ci sama bopp mais hal xaraka shafatayhi bi raddi salaami am laa man nag dama doon hésiter manuma ne yonent ma lay saa doon moon tontu manuma ne tontu na ma dama doon hésité naan mais est-ce que yëngal na tuñam yi ciir tontu ma nee na summa usalli may julli xariban fu jege léeg-léeg may diir foo xam ne fu jege la ci moom minhu mooy ci sàppe yu njëkk yi wa usaariqu nadar léeg-léeg ma sàcc xool ko xool ko catal ko xool fa ida aqbaltu ala salaati nadara ilayya nee na bu ma nekkee ci sama julli ji nag mu xool ma wa idha altafattu bu ma geestoo ndax waxoo jëme ci moom arada nii mu xool feneen mooy ma doon julli doon dama xool waaye bu ma naree kii ba pare di di ko xool mu xool feneen hatta idha taala dhalika alayya min jafwati almuslimiin nee na nag ba ni nga xamante ne nii mbir mi mooy mbiru nii julli ñi doxal nañ man muy ñépp waaw mooy parke ma teg ma nële waaw mbir mi nag metti ci man quoi daldi yàgg ci man ba mbir mi di yàgg ci man lool waaw waaw mooy seen dummóoy giñ ma dummóoyu parce que ma daldi may kii mbir yi nag daldi gudd dugg ci gudd ci ma lool waaw nee na nag bi mu demee noon ma daldi entreprendre benn mbir nag ni xaaral ma essayer benn affaire waaw xaaral ma essayer benn affaire léegi nag affaire boobu mu essayer moom Seydina Kaab ibn Maalik mooy lan